min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabu siyaam baabu afdali siyaami wa xayrihi an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala awsaanii xaliilii sallallaahu alayhi wa sallam bi salaas siyaami salaasati ayyaamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an wutira qabla an anam al-imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu yëndi ñaareelu xadiis ci buntu bi nga xam ne moom la def buntu bi nga xam ne mooy gën di ko rag yu mel ni moom ginnaaw xadiis biñ gisoon ci jotaay bi ñu génn muy tàmbale xadis deux cent trois bi nga xamante ne mooy ñaar téeméer ak ñett mu ne an Abi Hurayra koy jële ci saxaabi bi nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na awsaani na ma de xaliili sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallam bi ci ñetti mbir deux points bu la neexee nga ne siyaamu salatati ayyam wala nga ne siyaami salatati ayyam boo ci wax baax na mu ne kon mu njëkk bi mu ko dénk moo siyaami woor salatati ayyam ñetti fan min kulli shahri ci weer wu ne mu njëkk baa ngoog bi ci tegu mu ne wa rak'atay duha ñaareel bi mooy ñaari rakkaa yi nga xam ne ñooy yor yor kon mooy yor yor nag mooy bu jant bi di a génn ba weesu li nga xam ne mooy jamono ji ñuy tereeku ci naafila ba ni zawal bi di xewe distance boobu diggante ba mooy yor yor mu dénk ko ñaari rakk yu muy julli ci waxtu woowale wa an wutira ñetteel ni mooy may witar di tóoral sama julli bés yi bi qabla an nanaam laata may nelaw guddi naa witar dóora tëdd kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy jàll ci xadis bi ci tegu di xadis numéro deux cent quatre di ñaar téeméer ak ñeent mu ne an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala annahu qaala sa'altu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmil jumu'a qaala na'am qaala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa zaada Muslim rahmatullahi alayhi wa rabbil kaaba kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Muhammad ibn Abbad ñu ngi jëlee ko ci ko ñu naan Muhammad di doomi Abbad Abbad boobale di doomi Ja'far rahmatullahi alayhim annahu qaal mu ne neena sa'altu man de dama laaj Jaabir ibn Abdillah saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Jaabir di doomi abdillah radiyallahu anhuma ne ko anaha ndax day tere anaha ndax day aaye annabiyu yenente bi alayhi salatu wassalam ndax dafa tere an sawmi yawmil jumaa ci woor bésub ajjuma qaal seydina jabir radiyallahu anhu nee na mu ne ma naam ah, kay al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa zaada te yokku na muslimun imaam muslim ni mu ko soloowe moom da cee yokku lii imaam uh, Seydina Jaabir yemul rek ci ne waaw waaye dafa waat tekki ne wa rabbil kaaba waat naa ko ci borom kaaba gu tedd gi zaadaha Allahu tashrifan wa takriman al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi ci tegu de hadith numéro deux cent cinq muy ñaar téeméer beeg juróom mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laa yasuumanna ahadukum yawma al-jumu'ati illaa an yasuuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an abi Hurayra mu ngi jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaal mu ne moom de neena sami'tu an man de dégg naa bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne laa yasuuman na ngal la waay bu mu woor mukku mooy tere naa leen aaye naa leen mukku mukku mukku bu mu woor ahadukum kenn ci yéen yawmal jumu'ah bésub àjjuma noonu mu diir ko woor ko moom kese bu ko kenn def illaa lu dul an yasuuma lu dul waajooju mu nekk koo xam ne dafa woor yawman qabla daa fekkoon mu woor bés bi ko jiitu bés bu ko jiitu mooy alxames aw walla boog man mu yéene ne moom bu wooree àjjuma bi day woor man bés ba'dahu ginnaaw moom di samedi bi kon nag mu ngi noon al Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadis deux cent six di ñaar téeméer beeg juróom benn mun mu ne an abi ubayd mawla bni azhara rahimahullah wasmuhu saadu bnu ubaydin annahu qaal shahidtu al-iida ma'a umara bni al-xattaab radiyallahu ta'aala anhu faqaal haadaani yawmaani nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an siyaamihimaa yawmu fitrikum min siyaamikum wal yawmul aaxaru taakuluuna fiihi min nusukikum kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala mu ne an abi Ubayd mu ngi jële ci ko naan baayi Ubayd mawla ibn Azhar taki ne woon njaatigéem kim mooy moo doon ibn Azhar di doomi Azhar mu ne kooku nag Abu Ubayd bële dàkkantal la ismuhu wasmuhu te turam Sa'd ibn Ubayd mooy Sa'd bi doomi Ubayd la tudd annahu qaal mu ne nee na shahidtu man de fekke naa al-iida mooy bésu iid jullit iid la woon ma'a Umar ak ki nga xam ne mooy Seydina Umar ah ibn al-Khattab di doomi ku ñuy al-Khattab radiyallahu anhu fa qaala mu wax ca xutba balam ñu wax ne haadaani ñaari ñaar haadaani yawmaan ñaar lii ñaari bés la yoo xamante ni ñu ngi nii naha rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa aaye dafa tere an siyaamihima ñu leen di woor mel ni ñu ne ko yan bés muy leeral moom ibnu ibnu al-Xattaab radiyallahu anhu wa arda mu ne yawmu fitrikum yeneen ci ma lay saa saa mooy bés bii ngeen xam ne mooy bés bi nga xamante ni yow mu bés fitrukum bés bi nga xam ne ci ngeen di doge mooy bésu kor nga xam ne bés boog ci suba kenn du ko woor moom min siyaamikum bés bi ngeen di doge ci seen koor complètement waxum dog waa wooraat suba de comme ñu naan après non bii mooy koor gi jeex na voilà min siyaamikum ci seen woor ya ngeen doon woor beneen bés bi wal yawmul aaxar al aaxar beneen bés bi nag mu ne mooy bés bi nga xam ne takuluuna fii da ci lekk min nusukikum ngeen rendil ngir jegeñ seen borom ñi ngeen rendi ci ay ay tabaskeek yooyu voilà yooyu noonu lay wax kon nag mu ngi noonu ak ya ñi jaamoo yàlla fële ca aj gaaj yooyule kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu de hadith deux cent sept muy ñaar téeméer bi ak juróom ñaar mu ne waan abi Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu annahu qaala nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmayn alfitri wannahr wa ani samma wa an yahtabiya arrajulu fi thawbin waahid wa ani salaati ba'da as-subh qaala al-musannif rahimahullah axrajahu muslimun bitamaamihi wa axraja al-buxaariyu as-sawma faqat kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi mu ne waan abi Saïd mu ngi jële ci bàyyi Saïd al-Khudri di Abu Saïd moo doon dakkantalam al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala neena naha rasulullah mu ne naha aayana tere na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmayn ci woor ñaari fan ñaari bés yoo xam ne da koo tere ñaari fan yooyu mooy lan waxoon nañu comme bëli la bu la neexee nga ne deux points al fitru wan nahru wala nga ne al fitri wan nahri al fitri mooy bés bi nga xam ne mooy bésu kori nga xam ne ci lañu ñu wori wala wan nahri beneen bés bi mooy bés bi ñuy loj jëleen yi nga xamante ne mooy bésu tabaski mu ne wa ani sama waaye it bokk na ci li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la tere lu ñu naan as moom lañ gën a xam ne moo tax ci beneen xadiis bi mu ne moom Seydina Abu Sa'id mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam naha salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ishtimal as-samma léegi isti istimalu samma moom lay wax fii ne ani samma léegi loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy ani samma moo waayana lan lay tekki loolu waa boroom luga ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu làkku arab dañ ne lii nii <clears throat> benn mbir la xam nga istimaalu samma li muy teg li muy tekki mooy waaye day ñëw ah daal di gàccoo benn yéere ci kaw lay teg ci kaw yaramam léegi nag mooy côté yi fi nga xam ne fa loxo yi waroon a génneeg yooyu bi ci gén mooy yooyu dañ koy fat voilà du am dara waaw mooy du am du am fu loxo yi génne voilà moom lenn kese mooy mooy loxo yi du am fu mu génne fi mu mën a génne rek mooy te suufa suuf voilà léegi mooy moom amul day jël loo xam ne comme si benn malaan boo xam ne moom nga teg sa kaw yow génn utal ko bopp quoi mais amul sax ay loxo sa loxo yi fi muy génn loolu amul waalu wane loolu mooy istimaalu samma mooy as-samma nga xamante ne nii waa ji day galtoo yére bi ab kii boo xam ne li da koy daal voilà <laughs> waaw nga xam ne moom euh, côté yi am quoi voilà du am sax foo xam yi génnee léegi nag loolu la léegi nga xam ne dañuy tëj fi loxo yi génne moom sawaay waaye mu mel ni daal benn xeer woo xam ne comme dañ naan a saxratu samma voilà nga xam ne amul fenn fu am bën bën amul fenn foo man a jaar nga xam ne dafa dafa rox rox bu i <laughs> am na waaw loolu waa luga loolu lañ wax ta rahimahu rahmatullah alayhim kanta fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañ ne moom mooy mu gàccoo mu gàlloo benn kii daal di dëppoo benn yére boo xamante ne benn malaan boo xam ne benn yére boo xamante ne nii da koy yëkkati ah ci benn côté yi voilà ah, teg ko nag ah, eh, ci ñaari côté yi day teg ci ci mbagg yi la koy teg voilà léegi nag moom eh, day yëkkati yére bi comme comme bëri la mais soog ko da koy yëkkati ba ci kaw mbagg yi voilà léegi bu ko defee moom kiiwam yi eh, awraam yi day feeñ quoi voilà ndax loolu il suñu waa ji bu yëkkatee tànk yi wala mu def nii rek awra yépp génn ci biti wala bu leen bu ko deful sax ndax il il am na nu muy yëkkatee mbagg yi rek benn bu ko defee yére bi day day aj aju ci kaw bu ko defee moom ay ay ay awraam di feeñ loolu daal ci gàttal loolee moom nooy li nga xamante ne nii moom la waa ñi nga xamante ne nii waa fuqaha yi loolu la ñuy wax ci lii nii rahmatullahi alayhim nga xam da koy gàccoo yëkkati ah, Euh, ci ci ñaari côté yi quoi ci mbagg yi teg ko ci mbagg yi nga xam ne loolu bu ko defee yére bi day aju bu ajoo nag awraan yi di feeñ loolu yonent bi alayhi salaam loolu ñu ne loolu lay tekki wallahu taala alam mu ne bokk na ci lim tere wa an yahtami ar-rajul fii thawbin wahid waaye yi day tere waa ji daal di jokki al al ihtiba lii moom lañ naan al ihtiba façon toogin la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon tere façon boo boo ko toogee sol ay yére yu mel yére bii lay tere mooy lan waa ji day jekki mooy day toog hein ci toogoom yi lay toog après mooy euh, comme nit ki bu do- toog euh, euh, yëkkati tànk yi mooy yeel yi sampleen pas da leen di mooy da leen teg rek comme boo taxawee yow nga taxaw léegi nga wàcc di toog nga toog hein say say say ah say genoux taxaw noonu mooy tegu ci suuf si noonu noonu après ba nga xam ne sax nit ki lay mën a jël ay loxoom jàpp ñaari loxoom teg ko ci euh, sët booy bu bu bu dee nii comme toog gi ñaari loxoom man koo teg sax ci oom yi ñaari bëtu yi ko noonu te mu ngi toog toog ñaari jekki yi daal di toog suuf laal suuf léegi nag mu ñëw gàttoo benn yére boo xam ne moom kese la ci teg voilà <laughs> ni mu toogee noonu nga xam ne buy jóg parce loolu il suffit bu jëm comme que benn yére rek la tegu noonu ci kaw buy jóg noonu wala benn ni mu toogeeroon ni nii sax ay awraam mën naa feeñ quoi <laughs> voilà léegi nag loolu <laughs> loolu la toog say toog ak say jekki kaay eh, jàpp mooy sa yeel yi nga teg leen ñu sampu taxaw ah ñu taxaw après yow nga ñëw daal di gàlloo benn yére kese nga tegu noonu nga xam ne yére boo xam ne même bu ko ngaaw ëffee sax affaire bi naaw wala yu mel noon mu nekkoon waaye yaxta bi rajul ni lay bañ tamit nit ki sol yëre yu mel noonu nga xam ne day gaaw wuññi awra bu defee ndànk rek wala moom ma awra man naa feeñ min saw bi waaxid ci benn yére waaye bokk na ci ni muy tere moom alayhi salaatu wassalaam wa ani salaati ci julli ba'da subhi ginnaaw suba wal asri ak ginnaaw li nga xam ne mooy tàkkusaan kon mooy julli suba ak julli tàkkusaan al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne akhrajahu hadis bii de génne na ko muslim al imaam muslim bi tamaami ci ñu mu mate wa akhrajahu Bukhari mu ne al imaam al Bukhari nag rahimahullahu taala moom solo na ko ah ah, ah wa axraja al Bukhari as-sawma faqat mu ne al imaam al Bukhari moom daal dinay solo as-sawma koor faqat moom kese waaye loolu nag mooy bon ñii sara buñ demee affaire bi ñii dinañ ko lijjanti <laughs> voilà li al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala wax nii waaw loolu moom buñ demee ñoom dinañ ko lijjanti parce que <laughs> hadis bi bon <laughs> nañ bàyyi sarakat yi buñ àggee ñoom bu ngeen bi demee kon ñu jàll al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala ci xadis bi mujj nag ci buntu bii muy xadisu deux cent huit de xadisu ñaar téeméer ak juróom ñett mu ne an abi saidin alxudriyi radiyallahu taala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man saama yawman fi sabilillahi ba'ada allahu wajhahu an innaari sab'iina xariifa al imam Abdul Ghani ibnu abdil wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bu mujj na mu ngi koy jëlee ci Abu Saïd mi nga xam ne ah sànq xadis bi ñu jóge woon kan moo ko solo ah huwa huwa moom la ba léegi mooy seenena Abu Saïd al-Xudri radiyallahu taala anhu wa arda ci moom la ko jëlee léegi nag Seydina Abu Saïd al-Xudri annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne qaala nee na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man saama yawman képp koo xam ne dafa woor benn bés kese man saama képp ku woor yawman benn bés fii sabil ci yoonu yàlla loolu mooy yan yoonu yàlla mooy lan mooy nga def ko li wajhihil karim mooy nga woor ngir ngir yàllaay kese kenn taxu waaw amul keneen keneen keneen keneen keneen ku tax voilà moom borom bi tabaraka wa taala moom dong moo tax nga woor ah mu ne képp koo xam ne ne daal dinay def loolu le de kooku baadallahu borom bi daal dinay soril borom bi dina soril de ah, ah wajhahu xar kanamam anin naari safara sab'ina xarifa lu toll ak soixante-dix at voilà mooy eh li nga xamante ne nii mooy soixante dix at euh, soixante dix at <laughs> soixante dix at mooy voilà juróom ñaar fukk ay at <laughs> voilà suñu borom dina soril li nga xamante ne nii mooy xar kanamam dina ko soril lu toll noonu la koy soril safara voilà kon mu ngi noonu lii mooy xadiis mi mujj ci buntu mi kon al imaam Abdul Ghani ginnaaw kon buntu bi rahimahullahu taala mu andi buntu 35 numéro ñeent euh, fanweer ak juróom baabu laylatil qadr ci bun ci kitaabu siyaam ba léegi kon mu ne al imaamu Abdul Ghani mu ne an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rijaalan min ashaabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam uru laylatal qadr fil manaam fi sab'il awaaxir faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sab'il awaaxir faman kaana mutaharrihaa falyataharrahaa fi sab'il awaaxir kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci buntu boo xam ne bu bees la <coughs> muy baabu laylatul qadr baabu buntu laylatul qadri mooy wax ci li nga xamante ne nii mooy gëneelu laylatul qadri ak li jëm ci wàllu laylatul qadri mu ci indi xadiis bi njëkk nag mooy xadiis bi nga xamante ne nii <coughs> mooy hadis deux cent neuf xamante ne mooy ñaar téeméer ak juróom-ñeent mu an Abdullah ibn Umar mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma anna rijalan dafa am ay góor min ashaabin nabi ci àndandoo yonent bi ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uru dees leen wan ci nelaw laylatal qadri fil manam dees leen a wan ñu gént gis laylatal qadri xam bés bi ñu wan leen ko fil manami ci ay gént fii sab fi sab'il awaaxir ci juróom ñaari fan yi nga xam ne ñooyu mujj yi faqaal léegi nag biñ leen biñ ko nettalee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen ah moom ras faqaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ara gis naa ne seetlu naa ne te gis naa li ngeen ma nettali ru'yaakum seen li nga xam ne mooy seen gént yi ngeen gis qad dëgg-dëgg tawaata'at daal dina ñuy dëppoo fi sab'il awaaxir ci juróom ñaar yi nga xam ne ñoo mujj ci weeru koor juróom ñaari fan yu mujj ci weeru koor faman kaana képp nag koo xam ne nekk nga mutaharriha di ko sakku di ko seet ah di ci def ay effort ngir xam ko seet ko di ko seet ki ko ngir daj ko fal yataharra kookali na ko seet na ko jublu na jublu fi sam'i te na ko seet fi sam'i ci juróom ñaar al awaaxir yu mujj yi ci weeru koor kon al Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu de hadith deux cent nga xamante ne nii mooy hadis ñaar téeméer ak ak fukk mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala taharraw laylatal qadri fil witri minal ashril awaaxir kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne wa an Aysata mu ngi jële ci sayyidatu Aysa di ñaareelu hadiis ci buntu bi ci laylatul qadr mu ne mu ngi jële ci Aysa radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na taxarraw na ngeen seet na ngeen jublu tay seet laylatal qadri bésub laylatul guddeeg bu am dayagoo gële bu bari maanaa gële bu ëpp sorogoo gële te suñu borom nattu ko daal di koy teg fii al witri ci fi nga xamante ne mooyu tóol minal ashri ci fukk al awaaxir yi mujj ci weeru koor fukki fan yu fukki gudd yu mujj yi seet leen ci yi nga xamante ne gudd yi tool yi ngeen ko fay seet kon nag xam naa ñu yem nii benn xadiisa ci des mais ci buntu bi mais dafa wa gudd tabu boobaa dañuy gën a dépasser dinañu xaabaabal ci suñu ñaar fukki minutes yi moo tax kon ñu yem nii inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi